لنا حبل من الأرض للسماء سليمان عليه السلام داود عليه السلام mooy baayam boo toppee ay maamam day dem ba ci Yahuza di doomu Yaqub alayhi salaam Yaqub alayhi salaam di doomu Isxaq alayhi salaam Isxaq alayhi salaam di doomu Ibrahima alayhi salaam Suleymaan alayhi salaam mooy ki wuutu baayam Daawud alayhi salaam yor itam ñaari daraja ya baayam yoroon di daawud alayhi salaam te ñooy darajay yonent ak buur suleymaan alayhi salaam yàlla daf ko jagleeloon mbokk yi boole kook tàggatal ko ay mbir yu baree bare jagleeloon na ko bépp xeetu jumtukaay tàggatal ko soldaar yi nit yu jinne yu njanaaw yu ma ak yu seytaan yàlla jagleeloon na ko itam mu xam kàllaama bépp mbindeef moo xam mbindeef muy wax la wala mu dul wax wa warita sulaymaanu daawud wa qaala yaa ayuha annaasu ullimna mantiqa altayri wa uutiina min kulli shay inna hada la huwa alfadlu almubin wa xushira li sulaymaana junuuduhu min aljinni wal insi waltayri fa hum yuuzacuun suleymaan wuutu na daawuda daldi ne ee eh, yéen nit ñi xamal nañ ñu kàllaamay picc yi te mbir moo jël yàlla jagleel nanu ca ak wàll loolu mooy ngëneel lu bir dajaleef na suleymaan ak i xaritam ci jinne yeeg nit ñi ñu defi sàppe xam-xam googu mbokk yi moo mayoon suleymaan alayhi salaam mu dégg kàddu yi kii nga xam ne mooy xorondom ga ba muy moytuloo xeetam suleymaan ak ay soldaaram Moussa Njuburi di picc mi ñuy woowe al hudhud ci njiiti soldaari njanaaw yu Suleymaan alayhi salaam la bokkoon ba mu andilee Suleymaan alayhi salaam xibaar ci buur bii di Bilqiis doonoon jigéen ja jiite woon Yemen ca jamono jooju doonoon ku daan jaamu jant bi moom ak xeetam Suleymaan alayhi salaam dafa yabal Moussa Njuburi gi jox ko bataaxal ngir mu yët ko Bilqiis ca bataaxal ba mu di ko ci woo moom suleymaan alayhi salaam ngir mu fekk si ko moom bilqiis ci jérusalem teg ca dugg ci diine yàlla ji jébbal boppam borooma ba mu jotee ca bataaxal ba bilqiis daa di cay diisoo ak kilifa ya kilifa ya daa di koy delloo kàddu ga bi loolu amee mu daal di jël addiya ju takku ak may yu rëy yónnee ko suleymaan alayhi salaam ba ca suleymaan alayhi salaam jotee mu xamal ndaw ya Bilqiis yabaloon ne leen la ko yàlla jagleel moom Suleymaan alayhi salaam moo gën a sell te gën a yiw lañu ko andil xamal leen itam ne leen bu yéexee moom ma leen yónni di Bilqiis moom Suleymaan alayhi salaam dana ko fekk Yemen ak i soldaaram toroxal ko moom ak xeetam falamma jaa suleymaana qaala atumidduunani bi maalin fama aataaniya allahu xayrun mimma aataakum bal antum bi hadiyatikum tafraxuun irjic ilayhim falana'tiyannahum bi junuudin laa qibala lahum biha wala nuxrijannahum minha adillatan wa hum saaxiruun ba ndaw ya àggee ca Suleymaan mu ne leen yéen daal da ngeen may jéem a gere alal maa leen ko gënle fuuf dellul ca ñoom nee leen danaa leen indil xare bu ñu dul mën a dékku te danaa leen fa génne toroxal leen ba ñu ne tot mbokk yi buur bii di Bilqiis ku yàlla dénkoon xel la doonoon itam ku amoon gis-gis bi mu jotee ci kàddu yooyu ko Suleymaan yónneewaat dafa jóg moo kilifay dëkk ba daldi wàcc daa tegu ca yoon wa ñu daa di génn Yemen jëm ca Suleymaan alayhi salaam ca Jérusalem bi Suleymaan alayhi salaam yégee ñu ngi ci yoon wi mu laaj jinne yi nga xamante ni moom la ko borom bi subhaanahu wa taala tàggataloon ndax am na ci ñoom koo xam ne mën na ko andil gàngunaay mooy trône gàngunaayu Bilqis ba nga xamante ni moo ne ca Yemen andil ko ko ci Jérusalem gàngunaay ga jiitu fa Bilqis am jinne ju ne ko mën naa la ko andil balaa ngaa jóg ci sa toogaay bi mbokk yi mu doonoon ab jotaayu ñaari waxtu boo xamante ni Suleymaan alayhi salaam daan na ko amal bés bu ne ñu ca daan lijjanti mbiri dëkk ba bi jinné ji waxee loolu am jeneen jinne joo xamante ni ku yàlla mayoon xam-xam la mu wax suleymaan alayhi salaam ne ko boo tegee say bët ca la gën a sori la nga mën a gis taxaw ca loola di ko xool balaa say xef di sajj ma andil la ko subhaanallah mbokk yi bi suleymaan alayhi salaam gestoo gis gàngunaayu xiis mu tege ci kanamam bàyyee ko yemen ñëw ci jérusalem fekk ko fa ci lu matul ay simili ci la wax kàddoom gu rëy googu mbokk yi ne lii dey ngëneelul sama boroom bi la dama ciy nattu ndax damay sant wala damay xarab képp kuy sant yow sa bopp nga ko defal ku weddi nag sama boroom moom di ko doylu di ko tedd sadaqallahul azim ginnaaw ba Bilqis ak see Jérusalem gis gàngunaay ga déglu Suleymaan alayhi salaam mbokk yi ca saasa la daal di tuub dugg ci diineem ja jëbbal boppam borom bi subhaanahu wa taala ndax xam gu mu xam ne kii koy woo di yonentab yàlla ci dëgg rek la ko mën a woo ndax xew-xew yii mu gis ak lii mu dégg mu wax ko mënul jóge fu dul fa borom bi subhaanahu wa dafa am bés mbokk yi ñu andil suleymaan alayhi salaam ay fasi naaru góor yu jekk te taaru di ay fasi xare yu am doole suleymaan alayhi salaam di jàngat fas ya di leen saytu di bég ak di kontaan ci seen melokaan ak ci seen kattan loola mu nekk ca mbokk yi ba jullik tàkkusaan rëcc ko bi mu delloo ca ay mbiram xelam yëgal ko ne ko jotu la julli tàkkusaan bi loolu amee mbokk yi am lan la Suleymaan alayhi salaam def mu wax ne nañu ko andilaat fasu naaru góor ya yépp bi ñu leen àndee mbokk yi mu rey leen ñoom ñépp ngir jotee ko tuub ak dellu ci borom bi subhaanahu wa taala subhaanallah bi suleymaan alayhi salaam reyee fas ya ngir toroxlu ci kanamu boromam ak dab ngërëmal yàlla mbokk yi yàlla da ko ko fayee ak geneen may gu gën a tee mag may ga mooy lan mbokk yi may ga mooy fasu naaru góor yooyu yàlla da ko wuutale suleymaan alayhi salaam akuk ngelaw ngelaw loo xam ne yàlla da ko ko tàggatal mbokk yi suleymaan alayhi salaam sajaada goo xam ne bant lañu ko defare la yoroon mu doonoon sajaada goo xam ne attanoon na lu ne ba ci ay pale mbaa ay kër ay soldaari nit mbaa yu jinne wala ay fas ak i gële lépp loo xam ne suleymaan alayhi salaam soxla woon na ko suy tukki da ko daan teg ca kaw sa jaada ja bu ko defee suleymaan alayhi salaam mbokk yi daa di jox ndigal ngelaw li ko yàlla tàggataloon ngir mu upp sa jaada ja bu ngelaw la uppee sa jaada ja ba mu jóg suleymaan alayhi salaam dafay xaar ba mu toll ci diggante asamaan ak suuf bu loolu amee mu daal di koy jox ndigal bu ko soobee moom suleymaan alayhi salaam mu jox ngelaw la ndigal mu upp upp gu yemmamaay wala mu soob ko mu jox ko ndigal mu upp ca na mu gën a amee doole te gën a gaaw suleymaan alayhi salaam mbokk yi daan na jóge Jérusalem bu jant bi fenkee àgg ca dëkk bu ñuy wax Istaxr ca Iran ci digg ba bëccëg mbokk yi diggante Jérusalem ak Istaxr tukki ba ca jamono jooju daan na def weer subhaanallah wali suleymaan arriixa guduwuha shahrun wa rawaaxuha shahr tàggataloon nanu suleymaan ngelaw li am xëyam doxub weer la woon am ngoon tamit doxub weer la woon subhaanallah maanaam mbokk yi suleymaan alayhi salaam noonu ñu ko gisee ci distance bi am diggante Jérusalem ak istaxr bu bëggaana dem fenn lii nga xam ni mooy sajaadaam gi li ko dalee suba ba bëccëg bi la mu ca daan daw distance ba la mu tollool mooy la ñu daan def ci tukki diiru weer maanaam nit ñi fa ñu daan dem di def diiru weer ngir àgg fa suleymaan alayhi salaam yàlla mayoon na ko ci tàggatal ko ngelaw li ak sajaadaam googu bu fa daan dem du jël lu ëpp genn wàllu bés subhanallah suleymaan alayhi salaam mbokk yi dafa mës a wax malakal mawti ne ko lu jiitu ngay jël sama bakkan maa ngi lay ñaan nga yëgal ma ko ba waxtu wa jotee malakal mawti ñëw ci suleymaan alayhi salaam ne ko yow suleymaan maa ngi lay yëgal ne jot naa ndigal ci jël sa bakkan benn waxtu moo la dese ci dund fa mu toogoon mbokk yi la suleymaan alayhi salaam wax jinne yi ñu tabaxal ko ab julleekaay bu ñu defaree xeetu verre bi ñuy wax cristal mu jox leen ndigal ne bu ñu koy tabax bu ñu ca def bunt jinne mbokk yi defaral ko julleekaay ba fasaasa suleymaan alayhi salaam wéeru ca yatam wa tàmbali ay julleem ca biir di xaar ndogalal boromam subhaanahu wa taala ba waxtu wa matee malakal mawti fekk ko ca biir jullekaay ba jël ruuxam jëmm ja des wéeru ca yatam wa jinne ya ku ci ne wéy ne ca la la santoon jàpp ne fa mu ne moom suleymaan alayhi salaam ci julleekaay ba jaamu yàlla moo ko fa bàyyi fekk na mbokk yi suleymaan alayhi salaam faatu na bu yàgg allahu akbar ñu ne ci loolu ne ci loolu ba mu soob borom bi subhaanahu wa taala mu yebal ay max ñu lekk yat wa suleymaan alayhi salaam wéeru woon ba yat wa jeex cala la jëmmi suleymaan alayhi salaam daal daanu ca suuf jinne ya ca la ñu xamee ne suleymaan alayhi salaam faatu na ca la ñu daal di tasaaroo falamma qadayna alayhi almawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatu ardi taakulu min saatah falamma xarra tabayyanat aljinnu an law kaanu yaalamuuna alxayba ma labisu fi alazaabi almuhiin ba nu dogalee mu war a dee la leen ko xamal moo di max ga lekk yatam wa ba mu daanoo jinne yi daal di xam ne bu ñu xamoon kumpa du ñu sax ca mbugal moomee maanaam nekk ca liggéey boo xamante ni ka leen ko sant moo leen fa bàyyi te ñu jàpp ne ma ngay dund moo tax ñu des fa te fekk ne kooku génn àdduna bu yàgg mbugal moomee daan leen tax a doyati mbokk yi suleymaan alayhi salaam bokk na ci ñeenti buur yi nga xamante ni jiite nañu àdduna ba dajal ko ñépp nekk ci seen suuf mu doon seen kilifa borom bi subhaanahu wa taala may ko ci nguur loo xamante ni mësu ko may nit muy jaamub yàlla boo xamante ni ku yàlla teral la màggal ko di itam borom jikko ju mag te la ca gën a fës di weetal yàlla ak tuub di dellu ci borom bi subhaanahu wa taala yàlla na yàlla xiir ñu ci tuub di dellu ci moom ak ci jiital suñu boroom ci suñu am-am ak suñu bëgg-bëgg nii nga xamee ni ni la ko suleymaan alayhi salaam daan defe allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubanaa alaa diinik allahumma salli wa sallim wa zid wa baarik alaa sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين